fi lbaabi arraabi'i wa sab'iin wa an anasin radiyallahu ta'aala anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala yassiruu wa laa tu'assiruu wa bashshiruu wa laa tunaffiru muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy indil ci buntu bi ñu nekk ba léegi ci garab gi ci toolu nun ñi sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al jinaan al ula ma'waahum wa maskanahum di wax baabul hilmi wal anaati war rifq ci suñu jotaay bii ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ masala yi nga xam ne ñoo ne woon ci xadiisu 636 bi juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom benn mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala baala a'rabiyyun fil masjidi faqaama an-naasu ilayhi liyaqa'uu fiihi walillahi alhamdu wal minna tey comme ni ñu ko waxe woon ñu war a gis xadis bi ci tegu di mu ne woon wa an anasin mu wa an anasin mu ngi jële ci saydina anas radiyallahu anhu an nabi mu ngi jële ci ndawal yàlla li ki ñu solo sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na yassiru yombal leen wala tu'assiru te bu jafeñal wa bashiru te ngeen bégal nit ñi wala tunaffiru te bu leen leen dawloo muttafaqun alayhi mu ne xadis bii de ñaari sëriñ yu mago xadis yi daal dinañ koy bokk solo daal imaamu alxaafidu alxujjatul alam abu isma abu abdillah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn bardizba al-ju'fi al-bukhari ak al imaam xujjatul islam abul husayn muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhima léegi laaj bi mooy est-ce ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet hadith bi nii <coughs> seen sëriñ daal imaamu ibn Muhammad moo leen di fekk si rahmatullah alayhi al imaamu al Bukhari rahimahullah ci ñaari bërëb la ko indi mu ngi ko indi ci kitaabul ilmi fa la ko njëkk a indi hadith numéro 69 baabu ma kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yatakhawwaluhum bil maw'izah ak kitaabul adabi baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallama yassiru wala tu'assiru kana al-imaam al-haafiz al-Buxaari ci kitaabul ilmi mu ne haddasanaa Muhammad ibn Bashaar mu nekk ñu nettal mooy Muhammad ibn Bashaar ibn Usmaan ibn Daawuud ibn Kaysaan al-Abdi alhamdulillah al-Basri Abu Bakr rahimahullahu ta'aala ñu gënoon ko am ci Bundaar sëriñ waa kutubu waa kutubu sitta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 ah beneen bërëb bi mu ko indi nag am na lum ci yokk xoolal li mu ko waxee ci kitaabul adabi baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam yassiru wala tu'assiru foofu mu ngi ko jëlee ci Adam moom imaamul Buxaari mu ne haddathana Adamu mu ne haddathana nettali nañu Adam di Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan rahimahullah Abul Hasan al-Asqalaani al-Khuraasaani at-Tamiimi mawlaahum al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Shu'ba moom lañ gis sànq an Abi Tayyah moom lañ gis sànq qaala mu ne sami'tu dégg naa Abu Tayyah Anas mu ne dégg naa Anas ibn Maalik radiyallahu ta'aala anhu ah, ah, qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yassiru wa laa tu'assiru wa sakkinu wa laa tunaffiru <laughs> wa sakkinu sakkinu à la place de bashiru mu ne sakkinu yassiru yombal leen wala tu'assiru ta bu leen jafeyal sakkinu dalal leen teg leen sakina lu tax nit ñi di leen ñeme as sakinatu voilà <laughs> waaw at taskinu waaw dalal prise apaisement waaw wala ta bu leen dawloo nit ñi waaw at taskinu didd at tanfir waaw kon gis nga al imaamu kantaan ak al imaamu muslim abul husayn moom nii la ko nii ko imaamul buxaari indee fii moom noonu la ko solowee ah mooy sakkinu bi moom mu ngi ko indi ci kitaabul jihaadi wa siyari buntu bi surah yi def baabul fil amri bit taysiri wa tarki tanfir mu ne haddathana ubaydillah ibn mu'aaz al anbari muy ubaydillah ibn mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hassan Abu Amr al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala haddathanii abii mu Ubaydillah moo ko jëlee kon ci Mu'aaz muy Mu'aaz ibn Mu'aaz al al al al al al-Qaadi al-Anbari al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanii mu ne haddathanaa Shu'ba moom lañ gis an Abii Tayyaa gis nañ an Anas mu jëlee Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne taxawal tallale bi man imaam Muslim am naa ko ci beneen mu ne wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abii Shayba mu ne nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala qala haddathana mu ne nettali nañu Ubaydillah ibn Sa'id mu jële Ubaydillah ibn Sa'id ibn Aban ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya ibn Abd ash-Shams al-Qurashi al-Kufi rahimahullahu ta'ala maa mu ne ha am na beneen tallale man Imam Muslim wa haddathana mu ne ba léegi nettali nañu hadith bi Muhammad ibn al-Walid mu ñu beneen sëriñ di Muhammad ibn al-Walid ibn Abdilhamid ah, ibn Zayd Abu Abdillah al-Qurashi rahimahullah al-Basri rahimahullah alayhi qala mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far mu nekk ñu nettal mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlahum Abu Abdillah al-Basri moom lañ xamoon Ghundar rahimahullahu ta'ala an Shu'ba kilahuma mooy Muhammad ibn Ja'far ak Ubaydillah ibn Sa'id ñoom ñaar ñëpp ñu jële kilahuma ku nekk ci ñoom an Shu'bata amirul mu'minin lañ gis nga ah, an Abi Tayyah gis nañ ko annahu qaal rahmatullah ala al-jami' sami'tu mu ne dégg naa Anas ibn Malik Anas doomi Malik radiyallahu anhu xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yassiru wala tu'assiru wa sakkinu wala tunaffiru wa sakkinu wa sakkinu wala tunaffiru hadith bi eh, ginnaaw gi ñu gisee njàngat bu njëkk di li nga xamante ne ni mooy euh, taxrij bi yonent bi alayhi salaatu salaam kon Seydina Anas lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax baabul xilmi wal anaati war rifq waaw buntu teey dal ak ndànk ndax ki ki làmboog jikko yi moom moo mën a defal doxal li yonent bi alayhi salaatu wax te gis nañ ko ci waxoon nañ la moo xadiis sayna Abu Hurayra biñ jóge fa innama bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin moom la leen doon wax waaw mais yéen dañ leen a yebal dañ leen a yebal muyassirin ngeen nekk ñoo xam ne dangeen a war a nekk di yombal walam tub'asu waaye kenn yebalu leen yónniwuñ leen mu'assirin a ngeen di jafeñal waaw loolu ngeen war a xam dañ leen a yebal ngir ngeen di yombal kenn yebalu leen ngir ngeen di jafeñal ñu ne la woon loolu boo xadiis yi na Anas ñëw benn la waaw mooy digle boobu mu digle woon moom la diglewaat fii mooy yassiru kon saxaaba yi bëggoon a pamti pamtee kaw kaw bi më më way tóor ci jàkk ji nii nooy def ni gaa yi tëb nar ko mën a leen daaw ba leen laa taqta'u alayhi bawla bu leen dog ci moom ay tuur doxam ba pare wax leen ne yéen dañ leen a yebal ngeen war a yombal waaye nekku ngeen ñoo xam ne dañu leen di jafeñal mu wax waxat saxaaba yi ne leen yassiru te lool mu wax saxaaba yi moom la wax ba xeetam ñépp ba àddina tukki ku fi man da taxawul yonent ba lay saa saam leen wala di jëflante ci kaw suuf loo man di jëflante koo man di jëflanteel ci mbindeef yi lii moo war a nekk sa laaj lii moo war a nekk nos ba moo war a nekk sa diggante xar kanam waaw yassiru yombal leen waaw ar-rifq wala tu'assiru bu leen jafeñal waaw wa bashiru di leen bëggal nit ñi yàlla leen fi teg ngir ngeen man ko yéen ñi xam ni bëggal jaam yi dafa bari bëggal leen jaam yi wala tu'assiru wala tu'assiru bu leen leen dawloo waaw <laughs> waaw bu leen leen dawloo te lii mu wax nii wax ko sahaaba yëpp moom la waxoon ñoom Seydina kii de Abu Musa ak Seydina Muaz ak Seydina Abu Musa al-Ash'ari keroog bi leen di yónni Yaman ne leen bashira yéen a ngi mu yónni leen Yaman ne leen bu ngeen demee nag bashira wala tu'assira wa yassir yassira wala tu'assira wa ne bu ngeen demee foofu la ca bashiro waaw moo tax imaam abu muusa yéen ñaar na bu ngeen demee yàgg mooy waaw na ngeen yombalal waaw diina ji bu leen indi diina ju tar metti ba gaa yi reese boo leen koy présenter ci boppam lañ naan ah non waa pop pop quelle corvée diine bii buñ ci duggee tey ñu am problème mais lii lépp ci ay njing lii lépp ci ay ay ay jatax ñu nar a jatax buñ ci duggee non mais mais fii doo am liberté ni c'est quoi ce diine là yeneen tooy saa saa am ne mukk nag waaw kon nag bashira déggal leen yéen ñaar bu ngeen demee ca man Yaman wala tunafirata bu leen leen dawloo ndax seen comportement boo neexee jëf leen teel yow miy woote ci diine di xam boroom xam-xam bi nit ñi dañuy nangu diine ji sa sa jikko moo leen di njëkk woo sa neex a mais bu dee da nga tàng xol waaw. daawa a mer gaaw a nangam pour wax nga réprimander yuuxu nit ñi fii mais dañuy daw loolu la yonent way saasaam bu leen ko def waaye siraata na yombal mbir yi ndax diina ji yomb na ba pare mais jàpp li gën a metti rek di ko saañ nit ñi walla toog siraata bu leen jafeñal yombal leen innama yuridu allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr borom bi loolu la wax dëgg dëgg borom bi li bëgg ci yéen ah mooy ak yomb yombal waaw waaye bëggul ci yéen ay jafeñ-jafeñ waaw te inna ma'al usri yusra borom bi bu ñuy teg sax loo xam ne lu metti la nan leen na yomb yomb yu bëree nga ca gannaaw yéen nag jaam yi bashira waaw wala tunafira wa <laughs> waaw kon nag yëf yi loolu la ji daa ñëw euh, teggil ñu jéngi ci yonent bii alayhi salaatu wassalaam nga xam ne moom lañu boroom bi toppaloo moom lañu royloo bi koy tagg di ko melale daf ko melale ci yi gën a mag mu ne alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal-injili ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhaahum anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibaat wa yuharrimu alayhim al-khabaa'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlaal allatii kaanat alayhim Allah Allah fallaziina aamanuu bihi wa 'azzaruuhu wa nasaruuhu wattaba'u an-nuura allazii unzila ma'ahu ulaa'ika humul muflihuun waaw Allahu akbar te suuratul A'raaf aaya 157 suñu boroom ne alladhina yattabi'una ar-rasul ñi nga xam ne dañuy ndaw bi nga xam ne moom laa yónni ci ñoom muy sallallahu alayhi wa sallam an-nabi waaw kuntu nabiyyan wa aadamu munjadilun fi tinatihi waaw muy rasulu rabbil alamin awwalul anbiya moo njëkk a nekk yonent te ba muy nekk yonent yonent bay saa saam nee na boobu seydinaa adam mu ngi ci banam defaraguñu ko waaye rasul moom moo mujj ñëw ci jaam yi borom bi di ko yónni ci jaam yi waaye mooy premier nabi waaw yonent boobee ndawul yàlla boo al ummi nga xam ne kojug ndey la waaw waaye ci biti nii mooy jàngul woon illettré la woon manul bind manul liir waaw ndax idan larta amal mubtiluuna la borom bi wax boo ko manoon bu yàgg ñëw di leen woo mo caaxaankat yi neenalkat yi ci waa Quraysh ak seeni àndandoo dañuy nekk di dina yokku dengi dengi ak fekk sàkk ci li nga indi meloo woon noonu sax te teewul ñu indi loolu konoon te kon doon nañ ko gën a yokk waaw annabi al ummi kodu ndey nga xam ne mooy ndayu ñépp ñiiw mbaax ci moom lay génne door a àgg ci ñiiw ci niin loolu la borom bi def waaw borom bi nga xam ne moom mooy rabbul alamin moo ko def rahmatan lil alamin waaw borom bi def yépp moom la def yërmande gi dox dig-digleem ak jaamam yi waaw wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wax naa ne man borom bi yónniw ma la yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nga nekk yërmande dong ngir mboolem mbindeef yi ku dul yàlla malaaka xeer nit ñépp rab yi waaw ngelaw lépp yonent way saa saa mooy seen rahma loolu la boroom bi def kon ñi nga xam ne ñooy topp yonent boobee nag di kojum nday nga xam ne yiw yépp ci moom lay génne waaw waaw mooy matrice bi mi nga xam ne yajidunahu ñoom yéeferu ahlul kitaab yi min al yahuudi nasaara dañ koy fekk maktuban ñu bind enregistré marqué turam indahum fa ñoom fi tawraati ca tawraat bi ma joxoon Seyna Muusa wal injiil ak ma joxoon Seyna Isa alayhi salaatu wassalaam nga xam ne turu yonent may sa sam dafa newoon ci li nga xamante ne ni mooy téere yooyu aaya bii nag loolu taxu ñoo jóg gisoon nañ ko ñim ñëwee ci tawraat ba mu naan man maay le tuddee al mutawakkil waaw yonent bi nga xam ne nekkul koo xamante ne ni day wër ci marché yi saxaabun fil as fil aswaaq déedéet loolu taxu jóg boo demee foofu gisoon nañ ko ci woor weer wee passé mu ngi ci archive yi waaw mooy turu yonent bay saa sam xanaa gisuñu ci suuratu Saf sayna waxoon waa banu Israil wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad loo te bokk na ci mission yi ma sama borom tabaaraka wa taala yónni gàll ma ko man Isa ibn Maryam alayhim assalatu wassalam mooy ma leen di bégal mbégte la bashira yonent yi ñoo ci jiitu ñoom ñépp moo tax bashira wa nadhira waaw waaw mu ne wa mubashiran damaa ñëw man Isa sama bokk na alayhi salatu wassalam sama sama sama sama mission bokk na ci ma yàlla taklif par force ma dox mooy ma leen di bégal yéen waa banu Israël bi rasulin ci ndaw boo xam ne yàtt yi mu ngi dëkk day ñëw baaniya sama ginnaaw man lay ñëw manuñu lu ñu fi nekkandoo bu ngeen bëggee ma borom bi wax na ma wax leen ci lu gën leer ba bu leen ci kenn ginnaaw bi ñaloon ko melalee ci yépp meloon ma ne tur bi laa leen di jox ismuhu turam bi koy ràññee <laughs> waaw ndax tur mooy ràññee kañ ko kañ ko tuddee mooy ahmad mooy ki daq sant yàlla ku yàlla ba sa bind moom mooy ñëw sama gannaaw te man maa Isa waaw <laughs> ruuxullah waaye nag ki ma gën a dàq sant man ak ku niroog man ak ku ma jegewul mooy ñëw sama gannaaw kooku mooy Ahmad te mooy ci gën a ràngoo jikko yi tax moom la gën a tagg ci kaw suuf ginnaaw borom bi tabaaraka wa taala mooy Ahmad <laughs> waaw kon dañ koo fekk maktuban indahum fi tawra wal injil lan leen di digal ya'muruhum nekku fi di wax ay affaire leer comme ni ko ñenn ñi nga xam dañoo réer jàpp na ñu ngi ci dara bi ren di sariya bi yonent lay saasaam guddeeg bëccëg njàngaleem mim jàngale leer nekk ci téere sunna yi dool seen yoon nawu si nekk fi nag di wax ay affaire baatin non xam nga leer gi ba mu jógee nale non leer yonent bay saasaam nangam leer nangam ci loolu lañ kantaa li mu doon jëfe seen yoon new ñoo fi dàq biis ñoo fi dàq joxe loxo ñoo fi dàq boo ñëwee buubali yére yi mu doon tere ñaar nekk xuuf seen sikkam yi taxawaalu ji ba pare nag ah bu dee ko yor kuus la bi nganda nganda bu kurus ba pare jàpp na ñoom ñoo nekk ci dara kooku day waru kooku mooy ñu gën a waru parce que day jàpp na mu ngi ci dara alors que ni wul ci tus yonent boobu bi mu ñëwee ya'muruhum bil ma'ruf da leen di digal te ci la sax moo def mu def ko présent ne ko amarahum digal na leen mu jeex dé yàpp muruhum ci muy génne suuf addina ah bu muy sàngoo suuf ya'muruhum bil ma'ruf mu leen di digal njekk mooy li ko borom bi yónnee ne mu digal leen ko dañu war koo taxawe ci yi nekk ay farata yi mu sopp wa yanhaahum mun munkar mu leen di tere li nga xam ne mooy yi nga xam ne borom bi bëgg ko lu ñu bañ la ci yu xaraam yi nga xam ne dañ koo sib yooyu yépp tere leen ko wan leen yi sikk ñu koy moytu waaye bokk na ci lim leen defal wa yuhillu lahum at-tayyibat mu leen di daganal yi nga xam ne dañoo tee nga xam ne bu wurul woon sharia duñu ko xam waaw wa yuharrimu alayhim al-khaba'is waaye lépp loo xam ne ay salte la ay tilim tilim la ay takk-takk biir ak biti mu leen koy xaraamal ñu sori ko comme ñoom mbaam wa yada'u anhum israhum muy teggeen seen yenn yu diis yowal axlaala ak jëng yi nga xam ne allati kanat alay ñoo newoon ci ñoom wallahi nit ku topp sharia ci jëng nga ne loo ci ay chaînes yu diis nga ne tudde leen ko nag système bu leen neex <laughs> loolu la borom bi def te loolu la wax yonent yi alayhimu salaam rawatina seen sang bi mu ñëwee lii lañ taxaw di leen teggil ndax lan ndax yo woyofal gi ndax alxanafiyatu samha al islam mooy lu yomb moo tax yonent may sar sam kon lii nga xam ne loolu la ko borom bi tagge melale ko te noonu la mel mooy wa yada'u anhum israhum dafa ñëw ngir teggil seen yen yu diis yo yi ñu tegawoo ci ay aada ay nangam yoo xam ne tabalise yi saytaane yi ñoo leen ko defal ci seen yi ngëm-ngëm yoo xam ne ginnaaw bu fi nit ñu baax ñu rombee waaw wa qaalu la tazarunna alihatakum nga foog ne ñoom ay aliha lañ amoon déedéet ñu baax ñooñ waa kër yu sonente nel Nuux alayhi salaatu wasallam bu muy ñëw fekk leen ñu defar ay statue di leen jaamu def leen ay xërëm ñooñu boroom xam-xam dañ naan ñu baax lañ woon waaw Iblis leen fexe bañ defal ay statue fa ña mujj ñëw mu nax leen ne seen baay yu baax yi ñii lañ doon jaamu mu nekk ay jéng ci ay wàllu croyance waaye ay wàllu croyance bu ne day ànd ci ñëpp waaw ay offrande ay jël seen alal yi di liggéey ngir yàlla yi di sonn waaw amatuñu dund seen lépp ñu consacré ko ci benn nit boo xam ne ab yàlla boo xam ne moom lañ ko jàppe muy xërëm bu bon bu leen di soriloo yàlla loolu lépp day ay jéng ay système yiñ teg ribaay yi ku man sa boroom duma doo nelaw nelaw yu neex ndax fii mu ne benn waa dëkk mën nañ leen ëpp doole bàyyi ba fajar di waaj a jot ñu songu leen taal seen dëkk bi jàpp ñenn ñu def jaam jigéen ñu ñu jàpp leen def leen jaam di leen di leen jabaroo góor ñu ñu rey wala jaay yooyu ngeen nekkoon ak système yi ngeen nekk jàpp ne ci ngeen di am sécurité bu dee ñun léegi ah nangam ak nangam ñu ko mën a woowee yooyu yëpp ay arlaal la waaw. allati kanat alayhi moo nekkoon seen kaw mooy mbir yi dañoo nar yonent bi nag ñëw ngir teggil ñu lool ndax lan ngir woyofal ndax borom bi innama yuridu allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra allah falladina nag amanu be ñi nga xam ne ñoo ñëw gëm ko ci lim leen di digal di leen ko wax ne leen defaleen ko comme fii mu ne yassiru yassiru wala tu'siru yombal leen te bu leen jafal jafeñal wa bashiru bëgg leen wala tunfiru ta bu leen dawloo ni ak yim leen digal ci farata yeeg yooyu ñi ko gëm ak lim leen di wax te gisuñu ko muy kumpa wa azzaruhu ñu ñu màggal ko de xam ne borom bi wa man yu'azzim hurumatillah ak wa man yu'azzim sha'a'irallah fa inna min taqwal qulub ha ta sha'a'irullah symbole yàlla yi kénte gëna rëy mooy rasulullah mooy liy wane yàlla mandarga yi wane ne yàlla am na tey tegtale yàlla ki ci gën a màgg mooy rasulu rabbil alamin alayhi salatu wassalam kooku nag boo ko màggalee mooy màggal nga leneen yi nekk ci suufam yépp boo ko doyee nag jàpp yoo xam ne ay caaxaan la naan dama koy màggal mooy yow yow yow neenal nga lépp waaw wa ñu soxlawee Ah, réewum julli ñu soxla ay nit temps ngeen jóge seen gox yu ñëw fekk ko Medina nekk ak moom bàyyi seen rifaar yaak seen aslam yaak ñooyu ñëw dëkk ak moom wana sa ruur waaw bu xare ñëwee Tabuk ak fu ne ngeen dem pare ngir joxe bi am bi am waali mu am fu seen waaw joxe seen bakkan yeeg seen alal yi waaye wana sa ruur tasaare am njàngaleen ginnaaw bi ngeen ko téye te yàlla tax te di ko jëfe te yàlla tax ngeen tasaare ko te yàlla tax xamle ko te yàlla tax fas yéeg ñi teg seen tànk ba keroog borom bi di xicc seen bakkan di xicc seen ruux di leen yónni malakul mawt alladhi wukkila bikum waaw ñooñu ko jàppale ba léegi képp kuy dund jàppale rasulullah lenn la sallallahu alayhi wa sallam mooy fi mu newoon ma ne ci li mu newoon ba jóge ci saxaabaam yi ne ci ba jóge ci nit ñu baax ñi ne ci ba jóge ci man ma xar sama tànku tukay tubay ne ci laay ne ba jóge wi te yàlla tax kooku war na yow ci nga wattaba'u an-nuura alladhi unzila xam ne moo tax mu leen doon dénk alquran alaykum bi kitaabillah waaw maa ngi leen di dénk yàlla bi mooy buum gu dëgër gi yàlla yor téye benn bi benn côté bi moo ko téye yor leen benn bi waaw muy al urwatul wuthqa lanfisaama laha wallah ku ci jàpp du dog de boo bawul du dog waaw boo jàppee nag bàyyi parce que jàpp nga ne am nga leneen ngeen di summeeku ci diine ji comme ni jaan di summeekoo ci ay yéreem parce que nee na da ngeen a bëgg a ngeen da ngeen di libérer libérer dëkk bi yéen borom bi génn yonent bi alayhi salaam yón borom bi yónni mu fekk jasiratul arab ak monde bi ci lëndëm mu détaché leen teg leen ci mahaj al mahajjatul bayda layluha ka nahaariha la yazighu anha illa zayg comme ni mu ko waxee alayhi salaatu wassalaam dañoo indi fii bàyyi ñu ci xàll yoon autoroute ngandum xal wu ñuy jëme ak jana woo xam ne dafa ràññ guddi ak bëccëg gi genn la mooy da lépp a leer doo ràññee guddi bëccëg ndax leer la vingt quatre heures H sur vingt quatre waaw waaw kenn du ko jeng lu ku nar a alko ñu loolu yéen yéen ñëw ba ci biir àddina jayeen ak mbiru àddina iblis miroir teroo leen lu si naa ni ñàkk ngeen léegi dañuy libérer dëkk bi voilà léegi kum neex man nga bañ a muuru wala ñàkk muuru gi garaawul liberté gi voilà daggit yi nit ñi di sol ay daggit léegi garaawul nee nañ parce que c'est de la ubbi hôtel yi ubbi plage yi ubbi ndangam yi voilà na gars yi di ñëw touristes yi di ñëw on va diversifier notre économie ya Allah yow aay yi nga jël lañ teg woon ci yéen jëlaat ko di yeewaat seen bopp ci ay chaînes dans les fers wallahi a'uuzu waaye ñi nga xam ne ñoo ko topp wattaba'u an-nuura alladhi ma'a topp leer gi nga xam ne moom lañ yónni ak moom ah ulaa'ika humul muflihuun ñoo ñële ñoo ñi taxe kon yi lan lañuy ñuy wan mooy li yeneen bi alayhi salaam di wax nii waaw mooy woyofal yonent bi alayhi salaam daa ñëw jënd yi ne woon suñ kaw mu teggil ñu ko moo tax jullit kenn ëpp ko liberté waaw kenn ëpp ko liberté léegi nag boo fi caaxaanee topp ay charlatan yu xamul dara ñu lay nax ci turu diine parce seen maamaroon diw ginnaaw bi nga xamee ah na la leer ne yaa ko tey waaw na la leer ne sa waay yaa ko tey laa wax waaw waaw na la leer ne yaa ko tey yaay seet léegi <laughs> euh, kon hadis bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne bashiru waay waay dee leen bégal yassiru dee leen yombal wala tu'assiru waaw te bu leen jafeñ-jafe bu leen jafeñal de wa te bu leen dawloo nit ñi mu ngi noonu mooy di digle bëgle waaw di bëgle wane la face la la la la mais mais la beauté de l'islam taaru ki yàlla ak tamit ay ji naan euh, euh, euh, wa rahmati wasi'at kulla shay waaw sama yërmande daa yaatu ba laaj lépp nit ñu désespéré nga fi yow fekk leen dugal seen ay mbégte ak espoir qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a di mettre l'accent ci yooyu ne leen lu ngeen mën a takk takk rip rip rip mais ki takk moo sangu moo gën sangu la taqnatu min rahmatillah bàkkaar bu ne def ngeen ko garawal bu leen désespéré bu leen ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla ndax inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ndax borom bi kat tabaraka wa taala yaghfiru mooy ki nga xam ne mooy jéggale ak dhunuba bàkkaar yi jami'an mboolem seen mboolem seen moom moo koy moo koy jéggale mboolem seen amul boo xam ne exception la amul kon ngeen di wane yooyee waaw waaw bara rek privilégié waaw safara waaw yéen safara yéen jëm waaw attention kenn waxu la yooyu bokku ci ah ci la mais dañ la bëgg a wax yow tout le temps fuñ la fekk lool kese nga wax léegi nga war a bari nga war a ëppal bashiru waaw moo tax borom bi ne moo tax yonent way sa sa mooy Muhammadul Bashir mais mooy Muhammadun Nazir borom bi moo ko def bashiran wa nadhira mu nekk kuy bëggalaat te moom la njëkkee lu tax mu njëkkee ko da ngaa foog ne alxuraan daa nañ wax noonu rek mooy di parce que boobu mooy bi doole moom moo war a bëre privilégié waaw gis koo mettre l'accent dessus waaw waaw bashiran wa nadhira waaye fuñ la fekk nadir nadir nadir xupp xupp kese di wane côté ki euh, jalaal bi kese non mais jalaa gi ci waaw moo tax alquran nga gis aljana ak kay safara nga ciy gis di wax ñi nga xam ne buñ defee lu baax leen ci fekk waaye ñiy def safaan leen ciy fekk waaw loolu moo tax li yonent way sa sam doon wax moo taxoon keroog bi mu gisee Seydina Mu'az radiyallahu anhu doon julli gee ci ak moom ba pare dem di jiite waa ñoñam ci seen jàkka ya benn bés mu commencé waxoon nañ ko fi tàmbali suuratul baqara benn waaye te gaa yi dañ doon julli timis toog di xaar di xaar di xaar moom mu koy julli yonent bi sallallahu alayhi te jàkkaan ja bu paree jóge fa ñëw jiite leen mu ubbi baqara benn waaye sëlmal julli julleem dem yoonam gaa yi nag naan naa fekk nakam ak naa nga waa ji mer ñu wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yee yonent bi sallallahu alayhi keroog ma suñoo gis mu mere noonu mu ngi mer am mer woolu Seydina Muaz naan ko afattaanun afattaanun afattaanun anta ya Muaz naan mais ndax da ngay fitna laate da ngay fitna laate da ngay fitna laate yow Muaz ne képp ku jiitee dee nit ñi la fal yu gis ku fi jiitee di nit ñi na nga woyofal waaw ndax nekk na sa ginnaaw